ñu ngi waatoon ci xare yi aleyhi salaatu wassalaam yi ñu ngi gisoon ghazwatu najdin wala ghazwatu ghatafaan mu gën a nag ci ghazwatu dhi amar eh, boobu lañ gisoon mu topp ci xare yi nga xam ne moom lañ gisoon wa qaynuqaa'un sawiqun ba'dahu ghatafaanun comme ni seydil xaaji malik alayhi ridwaanul malik wax muy kon wa qaynuqaa gisoon nañ gazwatu bani qaynuqaa sawiiqun di gazwatu sawiiq bu abu sufyaan ibn harb gatafaanun mu ne gatafaan te lool mooy gazwatu amar di yonent alayhi salaatu wassalaam demee najd yuriidu gatafaana doon uti waa gatafaan tey nag waxoon nañ ne dañuy continuer yonent bi aleyhi salaatu wassalaam e, bi mu paree ci xare boobu waxoon na la imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi waxoon na ginnaaw gi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa continuer walam dafa dëpp walam yalqa kaydan foofule ca Ghatafan ca Najd ba mu demee ci ñooñu waa ca ba yem ci ndox moomu ñu naan lii amer fekk gaay bañ ko déggee ñu daw yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di eh, dëpp walam yalqa kaydanta xeex amul imaam ibn Isxaaq raxmatullah aleyhi ba léegi duñu nettali xare bi nga xam ne moo ci tegu mu ne summa gaza rasulullah sallallahu alayhi wasallama yuriidu qurayshin mu ne ginnaaw gazwatu zi amar summa ginnaaw gi gaza rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu ne yonent bi alayhi salaatu daal di duggaat ci beneen xare waxoon nañ la imaam ibn isxaaq raxmatullah alayhi waxoon na bi mu demee ci si amar fa aqaama bi najdin safanan kullahu aw qariban kullahu aw qariban min daalik mu ne woon yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa paase li nga xam ne mooy safar di weeru màggal lépp walla bokk lu jege léppam kon ginnaaw loolu kon safar bi ci ñetteelu at mi ci la xare xare bii yuriidu qurayshan di fekk ñi nga xam ne ñoo ko taxoon a jóg mooy waa quraysh ah, loolu la imaam ibn isxaaq daal di wax ah kanta eh, ñoom imaam al-Waaqidi raxmatullah alayhi moom dane kënee yonent bi aleyhi salaatu salaam li waral xare bi xam nga bii imaam ibn Sa'd dane waa waa waa waa waa Quraysh la doon uti kantaa ñi ma la ki ma la tuddal léegi imaam al-Waaqidi raxmatullah aleyhi ñoom dañ ne yonent bi aleyhi salaatu salaam li waral xare bii mooy annahu balaga annabiya sallallahu alayhi wa sallama anna biha jam'an min bani sulaym ibn mansuur moom dane ah, yonent bi alayhi salaatu salaam dafa am comme information que mbooloo bu bari ci waa banu sulaym gisoon nañu xasootu waa banu sulaym wa badru qitaalin ma sulaymihimi di ghazwatu bani sulaym moo bi am juste après ghazwatu badrinil kubra yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa dégg ne waa banu mu ñooñu ibnu mansuur sulaym moomu di doomi mansuur dañoo dajaloo dajaloo fu nekk mbooloo mu bari di ko waajal mu ne fa xaraja yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di génn fii thalathi mi'ati rajulin min ashaabi ah, mu daal di génn bi muy génn keroog ay góor ci saxaabaami radiyallahu taala anhum wa ardaahum ñoom la génnaale keroog moom aleyhi salaatu wasalaam buñ ñëwaatee ci li imaam ibn Isxaaq wax kon mooy ñaari wax yi mooy ne ñaari possibilité moo am mooy gis nañ ne wax yi dafa wute ndax imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi ah moom nee na nee na yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu génnee waa Quraysh la doon uti ah waaye imaam al-Waaqidi nee na Banu Sulaym la doon uti loolu ñaari possibilité am soit nga boole leen nga ne ñoom ñaari nan nga leen di boolee ñaari wax yooyu mooy nga ne yonent bi alayhi salaatu salaam keroog bi mu génnee ci xare bii waa Quraysh la doon uti waaye tamit ak waa Banu Sulaym en même temps ndax loolu lu njëkk gisoon nañ ci avant Badar di am ci xare yu njëkk yu que ah, da doon génn léeg-léeg jublu uti Quraysh waaye ak yenn qabaa'il min al arab yenn tribu arab yi mu nekk une pierre deux coups kon yonent ci kon noonu soit loolu mooy bu njëkk bi wala nga ne dangay nootal sauf que riwaaya yi euh, bu imaam ibn Isxaaq bi mooy da ko solo bi duuni isnaadin boo xam ne amul sanad te riwaaya imaam al bi moom dafa da'if mooy ne ñaar yépp a da'if nga boole leen wala rek nga ne dangay xool bi gën a mooy muy bu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aley waaye amaana boole leen nag moo tane ndax loolu lépp mën naa ne léegi nag kon bu ñu gisee lool kon loolu mooy sabab bi selon ku nekk soit Quraysh ak ñi nga xam ne ñooy euh, waa Banu kon mu génnaale trois cents góor ci ay saxaabaam mu ne kon imaam ibn isxaaq wastaamala ala almadinati ibn ummi maktuumin ah, loolu imaam ibn hisham moo wax loolu sax du imaam ibn isxaaq imaam ibn hisham moo ne keroog bi yonent bi alayhi salaatu di génn di dem ci xare bi ki mu bàyyi woon mu assurer intérim bi taxawul ko ginnaawam dëkk bi di medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam moo doon abdallah ibn ummi maktum wala amra ibn ummi maktum loolu waxoon nañ tur bi lu tax ñii naan amr abdallah loolu gisoon nañ ko ci tarjumaan walillahi alhamdu wal minna loolu imaam ibn hisham wax loolu tamit la imaam al-waaqidi wax moom dane wastaxlafa ala al madinati ibna ummi maktuum mu ne keroog bi muy génn moom aleyhi salaatu wassalaam abdallah wala amr ibn ummi maktuum fa la moom la def mu assurer intérim bi moom imaam al-Waaqidi mu ne walam yuzhir wajhan lis-sayr mu ne nag keroog bi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di dem wanewul deful mooy yëglewul mooy da doon da doon dissimuler fi mu jëm ndax yonent bi aleyhi salaatu salaam dafa bokkoon ci sunnaam ni mu doon doxale bu doon xare ji ab dëkk du ñëw day mooy day def yow man ngaa bañ a xam fan la jëm ñu bari duñu xam lu dul ñu néew ñu ngi ko wax mooy ne ñu bari doo xam da ngeen di pa waajal daal di dem lu dul comme niñ gisoon euh, euh, Badar nga xam ne boobu daleen ne ngiirum Abu Sufyan bi mu ngi génn ndax man nuñ koo dabi waaye à part loolu ak Tabuk Tabuk boobu daleen wax lu leer ne leen pële lañ jëm ndax boobu bu tar la woon mais yeneen xare yu ci ëpp daanaka xare ñëpp après mooy bu doon dem fenn ak tamit xanaa Uhud ak yooyu nga xam ne boo da cee discuter nit ñoo pare mais yu bari ci xare mi mooy ne nit ñi dem nga foog ne fenn la jëm ndax lool far mu jëm feneen ndax bu ko noon bi yëgee mooy doo leen fa fekk mooy xabaar bi mën na siiw bala ñoo agsi comme nam defoon li muy dem fatxu Makka bëggul woon nit ñi yëg ne Makka la jëm keroog moo tax mu ne fii it moom imaam al-Waaqidi rahmatullah alayhi walam yuzhir wajhan lis-sayr feeñalul benn jëmuwaay bi muy dox di dem keroog ba ni muy àggee duuna boxraana bi laylatin laqiya rajulan min bani suleymin ba ni muy agsee ba lu mooy agseegul bërëb biñ naan boxraan a mu daje fa ak benn góor ci waa banu suleymin waa ji daal di koy yëgal ne ko fa axbarahum anna al qawma mu yëgal yonent bi aleyhi wassalaam ne ne ko waa banu Sulaym sama mbokk yi de bañ dajaloowee bañ la déggee yaa ngi ñëw tasaaroo nañ daldi nañuy naani kaani daldi nañuy dem seen yoon mu ne fa xabasahu maa rajul yonent bi aleyhi salaatu daldi koy jàpp mook beneen waay mu ne mu daldi dox ba ni muy àggee Buhraan comme l'imam Ibn Isxaaq wax mu ne xatta balaga Buhraana ma'dinan bil Hijaaz min naahiyati al mu ne yenent bi aleyhi salaatu wasalaam doxam moom imaam ibn isxaaq raxmatullaahi wa an mu ne xatta balaga buxraana ba ni muy dajee ba ni muy agsee bërëb boobu di buxraan mu ne nag buxraan boo xamul fan la mooy maadinan bil xijaaz benn bërëb la boo xam ne mu ngi newoon foofu de Hijaz Hijaz mooy fii ay Makka ki Medina nekk foofu ci réewu arab yi foofu mooy euh, euh, Hijaz mooy boo euh, nu mu tudd lii nii mooy mooy mooy benn bërëb la bu nekk foofu noonu ci Hijaz mu ne bi mu àggee kon bi mu àggee xatta balaga ba li muy àggee buxraana di buxraan mu ne wa huwa maadinun wala maadinan bil xijaaz min naaxiyatil furu' boo xam ne bu jege la bërëb buñ naan furu' euh, ci côté Médina yooyu la ne soriwul moom dëkk boobu di furu' mu ne fa aqaama biha shahra rabi'il aaxir wa jumaadal uula imaam ibn Isxaaq ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam daal di fay paase rabi'ul aaxir muy rabi'ul aaxir mooy weer wi ci weeru gàmm ndax weeru gàmm mooy rabi'ul awwal mu ne mu paase fa rabi'ul aaxir bu mujj bi wa jumaadal ula mooy weer wi ci tegu nee na summa ginnaaw gi rajaa ilal madina yeneen mi alayhi salaatu salaam daldi dellu Medina walam yalqa kaydan te dajawu faat benn xare amu fa ndax gaaye daw na loolu la imaam ibn Isaaq wa raxmatullaahi alayhi <coughs> imaam al-Waaqidi ne moom nee na keroog yonent bi alayhi salaatu salaam moom paase na fa lu gën a néew lii ndax dane ayaamin mooy dix la fa paase en tout cas ba mu jógee Médina laata muy ñibbisiwaat ci xare bi jóge ci xare bi dix-huit non dix jours la fa def kanta imaam ibn Isxaaq moom dane shahra rabi'in wa jumaadal mooy ñaari weer la fa paase loolu nag wallahu taala a'lam buur yàlla moo gën a xam euh, dëgg-dëgg xare bii nag mooy ghazwatu buhraan dañ koy wax ghazwatu buhraan moo tax kon imaam euh, seydul xaaji malik radiallahu anhu di ñu ko ci tegal mu ne bim ginnaaw bim ñu waxee wa qaynuqaa'un sawiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu ginnaaw gi ghazwatu buhraan kon mu ne ginnaaw ghazwatu qaynuqaa sawiq ba'dahu ginnaaw gi ghatafaan te lool mooy ghazwatu dhi amar thumma ginnaaw gi buhraan mu ne buhraan tegu ci mooy xare bii ñu gis fi naaxiyata nekk maadinun boo xam ne ci furu' la ne furu' muy bërëb boobu noonu kon nag ginnaaw loolu muy gazwatu Furu' wala gazwatu Buhran mu am xew-xew bu mag boo xamante ne nii bu xew la ah yonent bi aleyhi salaatu daldi ci digal ñi nga xam ne ñooy saxaabaam yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum muy conséquence benn ci conséquence u ghazwatu badrin ndax waxoon naa la boo fàttale ko ghazwatu badrin dafa am ay xew-xew yu bari yoo xam ne moom la xewal ci yéeféri tout entier mooy ne bàyyiwul kenn indifférent ghazwatu badrin il n'a laissé aucun indifférent façon yéeféer boo doon nag moo xam Quraysh nga bokk wala yow yéeféer nga boo xamante ne nii euh, yow Médina nga nekk wala ci ci pays arabe yi mooy ci euh, kaw gi mooy ci euh, qabaa'ilul arab amul kenn ci ñoom koo xamante ne Badrin yow daal nee nga non man moom changé wul ci man dar loolu amul dafa bokk nag ci conséquences yooyu yi nga xam ne moom la ndax moo ci gën a retentissant gisoo xare yi ci tegu nii même avant ghazwatu badrin mooy laale amul xare dëgg mooy xare la nee xeex amul alors que bii bii moom moom xare daa am dëgg dëgg dëgg muy ghazwatu badrin ñu nërmeel ñoom abu jahlin alayhim la'inullah almutataaliya léegi euh, moo tax nag gisoon nañ ni bokkoon na ci li mu xewal mooy dafa jur nag ak naafiq daal di am ghazwatu badrin moo créé ay naafiq ndax lan mooy ne ndax bi mu amee la naafiq mooy arab yi nga xam ne ñoo newoon Medina ñoom zaaru Abdullah ibn Ubay ibn Salul yi ak gaa yooyu ñoom dañoo gis ni ndekki l'islam am na ne doole nii ndax ma suñoo fo jàppe jullit ñi dara comme que nag seen intérêt kon ñoom ci diine ju bees ji la ne ndax kat am na doole des di nekk yéeféer c'est mal vu nekk polythéiste c'est mal vu comme que suñu mbokk yu bari ngi ci diine ji te ñun suñuy intérêt fa la ñu ne ndax ñu ñuy jëflanteel ñu bari ñu ci diine ji waay waaye waay nañ dugg ci diine ji waay bu ko defee bu ñu ci duggee suñuy affaire baax ñu daal li ci dugg mbu boo nekk ay naafiq yenn juif yi ñoom wane seenum noono comme waa banu Qurayza waa banu euh, euh, euh, ni nu mu tudd Qaynuqa waa banu Qaynuqa ñoom ñu exilé leen waaye dafa bokk ci conséquences yooyu muy nettaleeb Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahuudi muy Ka'b di doomi ku ñuy wax al-Ashraf bokkoon ci yahuudi ah moom la imaam Ibn Isaaq di ñu nettali moom ah nettaleem nag imaam al-Buxaari raxmatullahi alayhi soloo ci xadiis bu gudd indi na ko ci ay bërëb yu bari ci saxiixam bi moom imaam abu abdillah al buxaari raxmatullah aley indi ko ci bunt bi nga xam ni moom la def baabul kadibi fil xarb mu ne baabul ci kitaabul jihaadi wa siyar mu ne baabun bunta ngi alkadibu wax loo xam ne du noonu fil xarbi ci xeex ndax lan alxarbu xudoa mooy ne yow bu dee ne xeex xeex mooy dafa bokk ci bërëb yi nga xam ne yonent lislaam dajee cee permettre nit ki mu wax ci lu dul noonu ndax la yow bu dee ne buñ leen bu leen seen noonu laajee vous avez combien de chars nga ne deux chars lañ am combien avions de chasse nga ne ñaar combien de troupes nga ne cinq mais kon dañ lay rey foog ngay buñ na nee loo am ci char nga ne lu bari laa ci yor loolu ku def loolu lool kenn du ko tudde fen mooy ne du en tout cas du lu xaraam ndax li yonent bi alayhi salaatu salaam wax ne bokk na ci ñetti bërëb yi nga xam ne ci lañuy permettre nit wax lu dul noonu mooy ci wàllu xare walla ndax booy xeex noon bi loolu benn la ci bërëb yooyu te xadiis boobu mu ngi ci saxiix imaam ibn isxaaq kon euh, imaam alxaafiz al buxaari raxmatullah alayhi kon génne na ko ci saxiixam bi indi na ko fi ci foofu baabul baabul alkadibu fi lxarb ak tamit ba bunt bi tegu ci boobu juste baabul fatki bi ahlil xarb indi na ko ci bunt boobu ci baabul bunt al fatki mooy rey bi ahlil xarb ñi nga xam ne ñoom dañuy xeex ak lislaam mu indiwaat ko ci beneen bunt ci kitaabul maghazi bunt boo xam ne uniquement c'est pour waxu euh, histoire ak li jëm ci liquidation wu Ka'b ibn al-Ashraf mu ne baabun wala baabu qatli Ka'b ibn al-Ashraf mu ne bunta ngi bunt boo xam ne qatli rayu Ka'b ibn al-Ashraf Ka'b mi nga xam ne mooy ibn al-Ashraf al imaam ibn Isxaaq kon li ñuy def mooy dañuy permuter entre riwaayo yooyu ah naka noonu imaam al-Bayhaqi it daal dina koy soloo ah, ñi ko soloo du ñoom rek mais yi ñooy yu ci gën siiw ñoom soloo nañu ko te xadiis bi bu wér la ndax mu ngi ci saxiixu imaamul Buxaari raxmatullah alayhi am na nag ay wuute na ko noon imaam Muusa ibn Uqba boo demee ci euh, euh, ad-dalaa'il wa dalaa'ilu nubuwwa bu imaam al-Bayhaqi di nga gis tamit euh, version wu Seydina Muusa ibn Uqba daal dina koy solo moom imaam al-Bayhaqi am na ay différence entre yu ndaw entre nettali imaam Ibn Isxaaq bu imaam al-Buxaari ak imaam Muusa ibn Uqba rahmatullahi ala al-jamii kon bu ñëwee kon ci li imaam ibn isxaaq daal di commencer imaam ibn isxaaq raxmatullaahi aleyhi ndax bërëb bi ñu ne raxamukallah muy siira moom mooy kilifa gi <coughs> mooy sëriñ bi muy sëriñu waa ahlu siyari wal magaazi kon nag ñu daal di bàyyi xel loolu daal di tàmbalee ci moom dee leen dikke buntu yi e, di ko jaare e, ci li nga xam ne e, ci dee leen dikke kër yi di ko jaare li nga xam ne mooy buntu yi kon ñu déglu imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhi wa an abiih mu ne mu ne wa kaana min xadiisi ashraf annahu lamma usiba asxaabu badrin wa qadima zayd bn xaarisa ila ahli saafila wa abdullah ibn rawaxa ila ahli aliya bashirayni ba'athahuma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila man bilmadinati min almuslimina bi fatxillahi azza wa jalla alayhi wa qatli man qatala min almushrikin ila axiri ma qaal mu ne moom imaam ibn Isxaaq mu ne bokk na ci nettali nekk na ci nettali Ka'b ibn al-Ashraf yarhamukallah annahu lamma usiba bi nga xamante ne ci lañu rey asxaabu badrin mooy waa Quraysh yooyu la ñoom Abu Abu Jahl nag ñoom Utba gaa yooyu biñ leen décimer Badar rey leen rey gu metti googu wa qadima Zayd ibn Haarisa Zayd ibn Haarisa ibn Sharaxil radiyallahu taala anhum wa ardaahum xibbu eh, rasulillah di sopteeb yonent bi aleyhi salatu moom Seydina Zayd bi mu xam ne ci la ko yonent bi aleyhi mooy bi biñ gañee Badar comme niñ ko gisoon ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam da koo yónni mu gaaw ngir indi bra bonne nouvelle répandre ko waa Medina ci waa Assaafi la féete ci quartier yi nga xam ne ñooy quartier sud yi suufe yi ci Medina mu yónni ñi nga xamante ne nii mooy Abdallah ibn euh, Rawaha di Abdallah ibn Rawaha ngir mu dem fi nga xam ne mooy al-Aliya mooy ci euh, quartier euh, yi féete kaw ci waa ah, nu tudd waa Medina ngir bashiray ni ñu indi fa la bonne nouvelle yëgal jullit ñi këne yonent bi alayhi salaatu salaam kat suñu boroom ubbee na ko ci ay noonam defal na ko ngañaay ci kaw ay noonam ak rey na ñi nga xam ni wax leen ñi nga xam ne ñoom lañu rey ci mushrikuuna Quraysh yi moom imaam ibn Isxaaq mu ne kamaa xaddasani Abdullahi ibn al-Mughiith ibn Abi Burdat az-Zafari mu ne comme xadiis bii nag comme ni nga xam ne noonu la ma ko nettali Abdullah ibn al-Mughiith ibn Abi Burda di Abdullah di doomi al-Mughiith ibn Abi Burda az-Zafari radiyallahu ta'ala an ali Abi Burda mu ne wa abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm ak sama beneen sëriñ di abdullah ñoo ma ko nettali ku ci nekk di abdullah ibn abi bakr ibn muhammad ibn amr ibn hazm moom liñ ko fi gis bari na wa aasim ibn umar ibn qataada ak aasim ibn umar ak aasim di doomi umar ibn qataada umar boobu di doomi qataada ibn nu'man boroom bët ba muy saxaaba bu siiw boobu di Qataadat ibn Nu'maan radiyallahu ta'ala an alihi mu ne wa Saalih ibn Abi Umaama ibn Sahl ak sama beneen sëriñ mooy sëriñ yu bari la ko jële kii mooy cinquième sëriñ a ngi ki njëkk Abdullah ibn al-Mughith Abdullah ibn Abi Bakr Aasim ibn Umar Saalih ibn Umaama muy kat kat sëriñ ibn abi umaama ibn sahlin radiyallahu taala an anil jami mu ne kullum qad xaddasani baadu xadiisi mu ne kenn ku nekk ci ñii ma tudd sama sëriñ yi nettali na ma lenn ci xadiisu Ka'b ibn al ashraf alayhi laanatullah mu ne ñoom ñépp xaalu nee nañ mooy sëriñam yooyu mu tudd eh, taxriiju xadiis bi nag bon def nañ ko léegi <coughs> def nañ ko léegi euh, mooy xarit boo xam ne kon bu wér la même bu dee ne euh, sanadu imaam ibn Ishaq bi mooy dafa mu'dal moom bu dee ne li tax mu wér mooy imaam al-Hafiz da koo solo mais bu dee imaam al euh, ibn Ishaq mooy sanadam di mu'dal la ndax ci sëriñam yooyu rek ñoo ko nettali mooy am na deux yu soti voilà mooy dafa am inqita rupture boo xam ne euh, mooy ne am na ñaar ñoo xam ne dañoo sauté waaye xadis bi bu wér la comme que imaam alxaafiz al buxaari rahmatullah aleyhi daal dina koy solo na ko noonu imaam ahmad si imaam ahmad damit solo na ko ci musnad bi jële ko ci yoon imaam ibn Isxaaq mais ci beneen yoon burul bi boo xam ne nag sarat boobu bu wér la sauf que boobu dafa tënk ndax imaam ibn euh, euh, imaam Ahmad ibn Hanbal da koo jële ci yoonu imaam ibn Ishaq bi mu ne moom haddathani Thawr ibn Yazid mu ne sëriñam moom imaam ibn Ishaq di Thawr ibn Yazid moo ko nettali an Ikrimata mu jële ci Seydina Ikrima an ibn Abbas radiyallahu anhuma mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma xadis boobu nag bu wér la xadis boobu bu wér la waaye imaam muslim ibn al-Hajjaj mooy xadiis bi muttafaqun alayhi imaam muslim moom mu ko soloo ci kitaabul jihaadi wa siyar moom it mu def baabu mais nag bunt yooyu waxal naa la imaam muslim imaam muslim deful buntu yi di euh, ci gën siiw mooy bu imaam an def mooy moom li mu def euh, lii la def mooy kitaab yi comme kitaabul imaan loolu moo ko def loolu moom imaam muslim moo ko ci def mais kanta bunti baabun sàngam baabun nàngam loolu defu ko moo tax dagay gis ñu bari nag bi def nañ ko surah yu bari mais bi gën a si bi imam an-Nawawi def rahmatullahi alayhi moom buntu boobu wu euh, ko qatlu Ka'b ibn al-Ashraf taahuutul yahuud lii de buntu la boo xamante ne ni ah mooy wax ci rayu Ka'b ibn al-Ashraf taahuutul yahuud muy taahuut ki nga xam ne moom daanaka genre timsaal la woon rek benn statue bu bon la woon boo xam ne yahuud yi moom lañ doon topp di ko déggal euh, moom Ka'b ibn al-Ashraf al-Yahudi léegi nag imaam Ibn Isxaaq rahmatullahi alayhi kon mu ne ñoom ñépp sëriñam yi mu tudd xaalu nee na nee nañu xaala mu ne kaana Ka'b ashraf ñu ne de Ka'b ibn al-Ashraf mii wa kaana min Tayy mu ne moom ñoom ñu nettali sëriñam yooyu këne moom nag dafa newoon benn waay la woon boo xam ne ci waa Tayy la wokk muy xabiila bu siiw la ah euh, fara bokkoon euh, mooy xabiila ñoom kii euh, xaatim xaatim xaatim at-Taa'i nga xam ne dafa tabe woon tabe woon tabe woon tabe woon ba bu ñuy joxe misaal ci wàllu ku tabe dañ naan waa ji dafa kii ka Adi ibn Xaatim no Xaatim Xaatim Xaatim Xaatim at-Taa'i ndax dafa tabe woon arab yi loolu dañ ko dañu mujjoon def ko benn proverbe nit ku tabe dañ naan waa de ka ka ka xaatim waa ji dafa tabe comme xaatim voilà dafa amoon nag doom joo xam ne saxaaba la woon muy Adi ibn Xaatim gisoon nañu ay waxoon waxam bu yàgg ca Makka moom ak bi muy dóora mooy bañ mooy période ne quoi bi tuddoon nañ fi ay mbiram moom Seydina Adi ibn Xaatim at-Taa'i Euh, muy saxaaba bu mag boo xam ne incha allah bu ñu àggee ci ay mbirum dinañ def tarjama minna incha allah léegi euh, euh, Ka'b ibn al-Ashraf moom kaana min tayyin ci waa xabiila boobu la bokkoon kon moom moom da ngay gis ne ci waa Tayy la bokkoon mais kon lan moo tax nga ne juif la te ñoon di ay arab yu pur ñu ne la xaaral mu ne ñu ne summa ahadu bani nabhan ci waa tay ci biir waa tay nag ci waa bani nabhan lañ bokkoon ñu ne walaakinna ummuhu min bani nadir sauf que nag yaayam ci waa banu nadir la bokkoon muy tribu juif boobu nekkoon nekkoon Medina te nag euh, mooy juif yi juif yi ñoom euh, seen filiation mooy liy def nit juif du sa baay mooy par exemple bu nit euh, amoon benn juif exemple benn juif Moshe benn juif bu tudd Moshe wala Natanyahu wala Natanaël euh, moom bu amee jabar joo xam ne du juif mu am ak doom ak jabaram jooju doomam ji di juif xanaa bu dul moom mu dugg ci diine yahud te loolu lu difficile la mais en tout cas rien que le fait que rek baayam juif la bu yaayam dul juif loolu dafa ko juif alors que nag bu dee ne ji mooy juif par exemple euh, ñu ne euh, yaay ji moom juif la mais nag ki ko takk du juif comme benn atee ko takk benn tubaab benn wolof boo xam ne moom moom moom ak ceddo la ñoom buñ amee doom doom jooju noonu juif lay doon ndax filiation bi ci yaay ji lay jaar bon lii nag côté askan wi laa waxuma côté dugg ci diine ji moom après ñoom mais day nekk mais lu jafe la ñooy nit ñi dañuy am na ñooy gis ñuy convertir loolu seen diine dañ koy def mais c'est très compliqué léegi moo tax nag moom mii nag walakinna ummuhu min bani nadir Ka'b al Ashraf yaayam nag ci waa ci waa bani nadir ci waa bani nadir lañ bokkoon la bokkoon ah léegi mais loolu nan la deme ba moom nekk foofu nan la deme imaam ibn Isaaq dane ah, moom li ko fa indi mooy baayam dafa li ko li ko jële tay indi ko foofu baayam dafa masaray nit foofu léegi nag daal di daw bon ndax bon rey na nit mooy bu ko gaa yi dañ koy kill dañ koy rey bàyyi Ka'b ibn al-Ashraf daal di mu daal di daw ñëw Medina daldi dem nekk allié ak waa Banu Nadir dugg ci seen protection nekk seen allié léegi nag foofu lañ ko fa may benn jigéen boo xam ne ci Ibn Abi Huqayq benn sëram wala moom ci boppam mu daal di koy may doomam léegi nag bu ko defee nag ci la doomam ndaw soosu noonu di juif boobu bokk ci waa Banu Nadir ci la ame doom ak baayam bi rayoon nit fële ci toy yi daal di daw si léegi nag ci noonu nag la jëre ki nga xam ne mooy Ka'b ibn al-Ashraf mii léegi nag buñ xamee kon moom nan la def kon nan la nekk juif kon xam nañu ko léegi nag euh, buñ xamee lool mu ne xiina balagawul xabar moom Ka'b ashraf noonu nag bi nga xamante ne nii nag ci la ko xabaar bi dikkali que ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam gañe ay noonam Badar mu dégg Zayd ibn Haarisa di ko wax Abdullah ibn Rawaaha di wax fële euh, moom mu ne di Ka'b ibn al alayhi la'natullah mu ne ahaqqun haadha est-ce que lii dëgg lii may dégg est-ce que dëgg la atarawna muhammadan qatala haa'ulaa'i alladhiina yusanni haadhaani ar-rajulaan fa haa'ulaa'i ashraafu al-arab wa muluuku an-naas wallaahi la in kaana muhammadun sallallaahu alayhi wa sallam asaaba haa'ulaa'i al-qawm la batnu al-ardi xayrun min dhahrihaa Ka'b ibn al-Ashraf ne ahaqqun haadhaa est-ce jàpp ngeen ne di wax ay ñoña yéen est jàpp ngeen ne ñaar ñii li ñuy wax dëgg la ndax yéen gis ngeen ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rey na ñii nii nga xam ne ñoom la ñaari góor yi da leen xeeb ba sax du jaar seen tur muy Zayd ibn Haarisa ak ki nga xam ne mooy Abdullah ibn Rawaha radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma ndax gis ngeen ni ñaar ñii li ñu wax dëgg la ne Seydina Muhammad yu salaatu salaam rey na ñii ñépp ndax kat li tax ne ñii li ñu wax du dëgg te man gëw ma ko te tamit en cause li ñuy wax ndax fa haula ñi mu lim ndax bul fàtte ne keroog ba ñu agsee bokk na ci liñ doon wax qutila Abu Jahl qutila rayees nañu rey nañ Badar Abu Jahlin Abu Jahlin nërmeelu na deena wa Shaybat ibn Rabi'a rey nañu Shaybat ibn Rabi'a ak frère am Utbat ibn Rabi'a wa Abul Bakhtari ibn Hisham rey nañ Abul Bakhtari ibn Hisham Ka'b nag ibn al-Ashraf la'natullahi alayhi bi nga xam ne ci la dégg loolu mu ne déedéet gëmul loolu li ñaar ñii di wax ndax ñii bu dee li ñu wax dëgg la ñooñu ñu ñiw ñu tudd nii ne ñoom lañ rey fa haulahi ashraful arab ndax ñooñu nag ñooy kilifaay arab yi ñooy sangu arab yi wa muluku nas te ñoom ñooy buur nit ñi naka lañ ci ñii mën a ñëwi ne rey nañ leen wallahi man Kaab de maa ngi waat ci yàlla la in kaana Muhammadun asaaba haulahi al bu dee ne bu dee ne lii du poisson d'avril bu dee ne lii kii waa jii di wax du dëgg dëgg la bu dee ne ñaari ñi li ñuy wax dëgg la de këne Seydina Muhammad aleyhi wassalaam loolu waxoon naa la ñoom duñu wax loolu mais ñun ñooy wax loolu aleyhi salaatu wassalaam de asaaba haula al qawmi këne rey na ñii nii ñu tudd nii ñii rey na le la batnul ardi man ka'b de maa ngi waat ne suuf nekk ci biir suuf xayrun min dahriha moo gën nekk ci kawam Allah haula'i humul kuffaar ñii ñooy yéeféer yi mooy ne xabaar bu baax bu bu bu bu nouvelle bu neex ci jullit ñi lañuy bañ a dégg fu ñu ko dégg dañuy mer fupp c'est pas possible vous me dites pas que ces énergumènes remporté la bataille ou le combat non la guerre il n'en est pas question yooyu ngay dégg ñuy wax di leen xeeb ces énergumènes ces fous de Dieu dooma ne ñoom ñoo gañee mbir mi non non non futt duñu ko nangu Ka'b ibn ashraf ne bu dee ni lii ñii ñépp rey nañ leen wallahi la batnul ard xayrun min zahriha ne biir suuf mooy ñu suul la nga dee ba ñu suul la de dund gi moom mooy nekk ci dundu bàmmeel yi moo gën ci ngay nekk ci dund ñi nga xam ne ñu ngi dund ci kaw suuf léegi nag loolu la wax mooy réaction boobu la am bi ñoom Zayd ibn Haarisa ñëwee radiyallahu anhu wa an abiihi mu ne fa lamma tayaqqana aduwwullahi al-xabara xaraja hatta qadima Makka fa nazala ala al-Mutallib ibn Abi Wadaa ibn Dubayra as-Sahmi wa indahu Aatika bint Abil Aas ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaaf fa anzalathu wa akramat mu ne nag bi nga xamante ni mooy loolu mooy bi ñoom Zayd ibn Haarisa di door ak si loolu la doon wax radiyallahu anhuma mais nag bi mu demee nag ba xabaar bi nag mu daal di xam ne seeta xabaar bi këne ah ay la yëwal Abdallah ibn Rawaha ak Zayd ibn Haarisa ñii li ñu wax dëgg la de ba mu defee ba mbir yi nag na mooy ne lañ doon sikki sàkk ndax am na mu leer këne rey nañu ñoom Abu Jahlin banaam yonent bi alayhi salaatu wasalaam gañal bi mbir yi leeree sa loolu kañ la leer mooy biñ gisee yonent bi alayhi salaatu wasalaam agsi ak saxaabaan yi ak armée Quraysh soixante-dix parmi les dignitaires de Quraysh mawthuquna fil xibaal ñu ngi leen yeew ci buum yi di leen wommat dugg ak ñoom Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam bi mu gisee lool nag liñ naan weddi gis ah léegi nag dangeen ngeen doon weddee ngoom gis bokku ci weddi gis bokku ci léegi nag bi affaire bi bi mbir mi leeree këne kon nag ah affaire bi dëgg la lu mu def moom Ka'b ibn al-Ashraf xaraja hatta qadima Makka dafa génn Médina mer ndax mënatu la des Médina noonu sans réaction ah le serpent a été piqué nag il faut réagir man Ka'b ibn ashraf xabaar bii dal Quraysh wallaahi mu ngi mel la dal qutila abu jahlin ka anni qutil qutila bakhtari ka anni qutil qutila shayba qutil kon nag ne faut pas rester insensé mu génn dem ila ayna ila makkata al mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takriman ndax ñii ñu rey ñépp mu jàpp ne la moom lañu reyoon mu génn naka la gis yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak saxaaba mi ñëw mu leer ko ne gis prisonnier Quraysh yi mu génn dëkk ba ni muy ak dégmale Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takriman fa nazala ala al-Muttalib ibn Abi Wadaa mu daal di wàcc ci nga xam ne mooy al-Muttalib ibn Abi Wadaa waxoon nañ la moom ci prisonnier yi mooy ki njëkk a dem libéré ji baayam bi waa Quraysh naan def leen ndànk bu ndax dajale leen nañ fexe ba am alal ju bari ndax buñ demee noonu bu ñu Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam ak di mettital ci rançon yi ñuy laaj moom al-Muttalib ibn Abi Wada' mooy ki nga xam ne eh, moom mooy ki njëkk a dem libérer baayam ibn Dubayra as bokk ci waa Banu Sahm di as eh, foofu la bokk comme ñoom euh, euh, paayele euh, bàyyi zay Xaalid al-Walid ibn ñoom ñoo bokk fu ñu bokk ci batnun min Quraysh benn ci clan tribu Quraysh mu ne mu daal dem ba wàcc kon ci al-Muttalib Wadaa mu wa indahu Aatika bint Abi Lays mu ne foofa la nag te ci al-Muttalib ibn Abi Wadaa soxna suñ naan Aatika jigéen buñ naan Aatika ibn Abil Ays ibn Umayya di doomi Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf di waa kër Banu Umayya mooy waa kër moom ñoom Abu Sufyaan ñi ñoo bokk maam ak waa Banu Umayya ndaw si Aatika bint Abil Ays ibn Umayya ibn Abdi Shams ibn Abdi Manaf fa anzalathu wa akramatu mooy mooy soxnaay kële Abu Muttalib ibn Abi Wadaa Kaab ibn al-Ashraf ñëw ci ñoom Makka dal ci ñoom ñu daal di koy accueillir daal di koy teral comme ni ñuy teralee gan goo xam ne c'est un gan nag goo xam ne nag euh, gu am solo waaye Kaab ñëwul rek mooy daam daam bu ko tax a jóg ah mooy daa am lu ko tax a jóg nag du ne daa ñëw noonu rek. Eh, bon ngir ngir ngir ngir ngir ngir ngir jaale si non jaale si andiwu ko eh, mu ne ko wa ja'ala yuharridu ala qitaali rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa yunshidu al-ash'aara wa yandubu man qutila min al-mushrikiina yawma badrin léegi nag mu commencé bi mu ñëwee ñu teral ko mu nekk foofu Makka mu commencé nag di daal di semer nag ces ces ces ces graines de de de de de de yi mu yor grainam yu bon yi mauvaise graine yi mu yor mu commencé di leen ji nag di teg ay plan nan la def wa ja'ala mu commencé yuharridu ala qitaali rasulillah sallallahu alayhi wa sallam di xërtal nit ñi waa Makka di leen di leen encourager ci di leen pousser ngir ñu taalaat beneen xare contre yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yemul foofu wa yunshidul ash'ar muy daal di def ay poème ay diatribe yu bon di ko def yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di di ñaax di encourager ci poème yi ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh ne leen bu leen lii dalee xam ne ni mbir yi yamul fii mooy ne loolu ala ghaflatin rek la leen daloon daa fekkoon rek ngeen xaw a yëgadi mu saisir occasion boobu daal di leen teg lii waaye yéen ku leen xamul yéenay Quraysh dee waxor yooyu wa yandubu man qutila min Badr yawma man qutila min al mushrikiin yawma Badr ba pare di di tudd nag euh, jàmbaaruk ak tamit ñi nga xam ne ñoom lañ rey ci yéeféer ñoom Abu Jahl nag ñooñ keroog Badar di leen euh, euh, euh, jooy tey tudd li nga xam ne mooy nag seen njàmbaar ngir fàttali ko xam nga lool muy muy rallumer le feu ci seen xol ngir waa Quraysh bañ a fàtte triste nouvelle bi leen dal te nag dara du ko dindi lu dul revanche boo xam ne retentissante arabe yépp yëpp mu commencé di def loo waaw euh, xasida bu bu gudd la nag imaam ibn Sa'd tudd na ko commencé fi mu naan taxanat raxa badrin li mahliki ahlihi wa li misli badrin tastahillu wa tadma'u qutilat saraatu nnaasi xawla xiyaadihim laa tab'adu inna al-muluuka tasarra'u kam qad usiba bihi min abyada majidin zi bahjatin ya'wa ilayhi doyau talqul yadayni idha alkawaakibu ahlafat hammaala athqaalin athqaalin yasuudu wa yarbacu wa yaquulu aqwaamun asarru bisuxtihim inna ibna al-ashrafi dhilla ka'ban yajzacu ba nga xam ne ci lay wax lii li yazuura yasriba bil jumuu'i wa innamaa yaxni ala alxasabi alkarimi al awraa bon wax fay mooy bon xasida bi loolu lay wax mooy ne di jooy ñi nekk badar ñañu rey badar di wax niñ leen reye naankat ñoom ray nañ leen xata xutilat rey nañ saraatu nnaasi xawla xiyaadihim ñi nga xam ne nag ñooy la crème de l'humanité la crème mu nit ñi ñi gën ci nit ñi ñan lay wax waaw yooyu ñoo bu jëli naraan ñoom ñooy crème mu nit ñi ñoom Shayba ñooy ñooy crème mu nit ñi awul Bakhtari gaa yooyu nee na Umayya ibn Khalaf nee na ñoom ñooy crème mu nit ñi yaa subhaanallah mu ne ñooñu rey nañ leen xawla xiyaadihim foofu foore autour de mooy mbalka yooyu nekk Badar fa yonent bi sallallahu defoon après bon nekk na woo foofu wax ay waxam moom kamb mooy mu def poème yooyu euh, après Seydina Kaab Kaab ibn euh, Hassan ibn Sabit euh, daal dina koy tontu ci ay yeneen vers léegi kii ne bi nga xamante nii nag ci la ci la def lool imaam Muusa ibn Uqba loolu mooy riwaay imaam ibn Sa'd kanta imaam Muusa ibn Uqba wax naa la ne rahmatullah alayhi xadiisam mu ngi ci Dalaa'ilu Nubuwwa bi imaam al-Bayhaqi rahmatullahi alayhi mu ne wa kaana Ka'b ibn al-Ashrafi ahada bani nadir aw fihim qad aada rasul allah sallallahu alayhi wa sallam bilhija wa rakiba ila qurayshin fastaghsaw fastaghwaahum wa qaala lahu abu sufyan wa huwa bi makka léegi imaam muusa ibn uqba moom rahmatullah alayhi mu ëndil ñu beneen détail boo xam ne imaam ibn sa'd indiwu ko loolu moo tax lii moo gën mooy di permuter ci di changer di dox ci euh, riwaaye yi bu imaam ibn euh, imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi ba léegi gisoo ne tudd nañ ko ndax moom début bi nii nii côté bi nii indiwul foofu moom euh, da koo indi ci loo xam ne benn benn mot boo xam ne mooy dafa englobe bi lépp ngi ci biir mooy wax ju Yonent bi alayhi salaatu salaam ne man li Ka'b ibn al-Ashraf fa innahu qad a'aadha Allah wa rasuulahu yonent bi alayhi salaatu wa bi nga xam ne ci la ëppal li wax wax yu ñaaw yi te dinañ la wax yeneen yu bon yi mu def mu ne ana kan moo may fegal Ka'b ibn al-Ashraf ndax moom kat dëgg-dëgg lor na yàlla lor na yonentam alayhi salaam mooy lor na yàlla lor na yonentam sallallahu alayhi foofu noonu moom fa la lépp dugg mais imaam ibn Isxaaq imaam Muusaa ibn Uqba rahmatullah alayhi ma dañu dugg ci détail Seydina Muusaa ibn Uqba kon daal di wax ci Dalaa'ilun Nubuwwa bi imaam al-Bayhaqi rahmatullahi ala al-jamii' wa kaana Ka'b ibn al-Ashraf ahada bani dafa bokkoon kenn ci waa banu nadir aw fihim wala mu bokk ci ñoom wax nañ la wax nañ la nan la fa bokki sànq ci riwaa imam ibn isxaaq rahmatullah ala mu ne qad aada allaha qad qad allah sallallahu alayhi wa sallam bil salaam ci wax ju ñaaw ju ko doon mooy day defar alhija dafa am ci façon mooy mooy bon man nga ne mooy saaga rek ay poème la yooyu def façon la ci façon poème yi comme ni mu amee almadhu nga ngay gis poème yoo xam ne ay ay taggaate la loolu mooy ngay gis loolu la ngay gis euh, boroom xam-xam yi di ko def par exemple ci yonent bi alayhi salaatu salaam di ko tagg di tagg yonent bi alayhi salaatu salaam loolu mooy poème yi nga xam ne man lay def am yoo xam ne nag hijaala loolu ay façon la ci poème yi am yoo xam ne rek mooy ne c'est le contraire am ar ar risa mooy yi nga xam ne day ñëw di daal di di di di di jooy ku dee mooy di ko jaalee di jooy ay ci yoom yooyu ay façon la yu bari la moom nag kamb li ñu doon defal yonent ma ne saab-saab yi nga xam ne ay vers loolu def mooy comme di ci saaga yonent bi alayhi ak jullit ñi di ci wax lu ñaaw leen wax ne nag de toute façon yéen xam ngeen ne seen lii du dara seen gañe gii du dara waaye xam ngeen ne dinañ leen no lu nekk mu wax ko jàpp jigéenu jullit ñi ko mu ci masa xam ni di décrire ay taaram ak yooyu di wax ci moom naan comme si comme wax yi ngay dégg léegi rek waaye pourquoi ñu leen di muur te pourtant il était si belle laissez-les libres voilà bàyyi leen jigéen ñu free voilà elles ont de de de de xawma lan belle de beaux yoo xam ne la leen ci nëbb ay kii laissez-les libres mooy façon yooyu naan ni ñu taaroo fii mu ne ak walla naan dañoo libre nit bu ko neexee wane lu ko neex euh, kaabu ne kii imam Musa noog ba ne qad aada allah wa rasulahu bil hijab dafa aada rasulallah dafa lor yonent bi alayhi salaatu wasallam lor nag lii mooy ci làmmeñ la ndax al aada mooy du loo xam ne ci yaram lay laal mooy ne làmmeñ nga ko la ko nit ciy defe xam nga lor yàlla loolu mooy yow sa mooy sa wax yu ñaaw rek yoo ak yonentam alayhi salaatu wasalaam mu ne war a ki ilaa Quraysh mu war daal di dem Quraysh fastaghwaahum daal di leen xërtal di leen pousser wa Abu Sufyaan léegi nag loolu gis nañ ko mu dem gis nañ fi mu dal ci eh, al-Muttalib ibn Abi Wadaa soxnaam ñu teral ko mu nekk fa di wax lu ko neex di leen xërtal ci yonent bi alayhi salaatu wasallam nee Abu Sufyaan wa huwa bi Makka léegi nag bi mu Abu Sufyaan ibn Harb ne ko eh, unaashiduka Allah ya Ka'b adiinuna ahabbu ila Allah am diinu Muhammadin wa ashaabihi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu bi nga xam ne nag fa la nekk Makka mooy ñëwul rek toog ci kër googu mooy day def ay ay ay ay kii ay rencontre comme rek mooy lii c'était la diplomatie à leur niveau mooy ne comme que amul buur ak yooyu naan les ministres ñun dëkk boobu mu yóbbu ses condoléances waaye tamit pour wane ne notre état et notre nation et à côté e, léegi jël nañu suñuy matuwaay yépp ak lu ngeen soxla ci wàllu armement ñun am nañu ko ñu ngi bu ngeen taxawee ngir décimer ñooñu pare nañ ngir jàppale leen mooy niveau bële niveau boobu la woon ñun nag niveau bii la mooy niveau dëkk la état la léegi noonu lañ koy doxale mooy il faut être il faut être nga nga nga xam tamit ni muy demee doo jàpp rek échelle bu ndaw bii naan lii non mooy ne lii mooy échelle ministre yi ministre des affaires étrangères ñu dem yóbbu seeni condoléances Quraish après nag moom temps bu représenté yahuud yi waaye di leen xërtal que ne ñun bu ngeen sumbaatee beneen xeer dinañ beneen xeer dinañ leen ci jàppale léegi nag bi muy wër di ko wax ci nit ñi waa Quraysh di def ay rencontre comme tey il a rencontré le ministre de de l'intérieur wala le ministre des affaires étrangères son homologue Abou Soufiane moom c'est l'équivalent de son homologue moom Abou Soufiane temps yi moom moo nekkoon ashrafa Quraysh sharifa Quraysh moo gënoon a ci Quraysh ci gaa yi moo en tout cas moo fa yoroon léegi nag Abou Soufiane moomu ne ko unashiduka Allah ne ko maa ngi lay ñaan rek ci yàlla mooy dama lay ñaan te yàlla tax yow kaw a diinunaa ahabu ila am diinu muhammadin sallallahu alayhi wa ashaabi kamb man abu sufyan dama am laaj bu ma lay laaj a diinu na suñu diine ahabu ila moo gën fa yàlla am diinu muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wala diina seydina muhammad sallallahu alayhi wa léegi ñun dama am loolooy laaj bi man Abu Sufyan man loolu laa bëgg nga tontu ma comme que Kaabu dangaa bokk ci euh, waa ahlul kitaab léegi man Abu Sufyan li ma bëggoon a xam mooy est-ce suñu diine moo gën wala mooy ñun waa Quraysh li ñu ne est moo gën wala diine ji nga xam ne moom la Seydina Muhammad alayhi salaatu wasallam ak saxaabaam yi di woote léegi daal na leer tàllal leen seen nopp ngeen déglu li nga xam ne mooy réponse alyahuudiyu alxabiis almujrimu shaqiy eh, almal'uunu Ka'b ibn al-Ashraf li muy tontu adiinunaa ahabbu ilaa Allahi am diinu Muhammadin wa ashaabihi mu ne ma hee man dama lay laaj ndax suñu diine moo gën wala diine Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam bii araban ah, diine moo gën ci ñaari diine yooyu man Ka'b ibn al-Ashraf man loolu laa bëgg a xam noo man Abu Sufyaan yow Ka'b loolu laa bëgg a xam wa ayyuna Abu Sufyaan ma ne ko pareeguma unaashiduka Allah ba léegi maa ngi lay dagaan borom bi subhaanahu wa ta'aala nga taal li may tontu te yàlla tax wa ayyuna ahdaa fi ra'yika wa aqrabu ila al-haqq te tamit maa ngi lay ñaante yàlla tax anay man ñun ak Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam diineem jooju suñu diine ak ñoom ñun ak ñoom kan moo ci gën a juble diine ci sa xalaat yow kaam waxu ko rek xalaata mantam mais xalaatu en tant juif boo xam ne ci kilifa juif yi la xam na al kitaab xam na téere yi jiitu woon muy tawraat wa aqrabu ila al xaqi ak dama lay laaj ba léegi ana ñun suñu diineeg diineem ban moo ci gën a jub ak ana ban moo ci gën a jege dëgg ndax kat innaa ñun waa Quraysh mooy bu koy préciser balaa muy tontu nut'imul jazuur al kawma wa nasqaa al labana ala al maa wa nut'imu maa habbati shamaal mu ne ko ndax ñun kat ñun Quraysh nut'imul jazur al kawma dañuy daldi di dundal nit ñi di rey ay naaga ay géléem yu rëy te duuf te seen boos yi rëy te gudd ñun yooyu géléem yooyu ni muy cher cher ci ñun dañ koy rey di ko jox nit ñi buñ fi ñëwee di agseeg yooyu di leen teral ba pare ñu leen di Euh, servir soow moo xam ne dañ koo defar def ci ndox ba mu seetlu guy ñu koy servir nit ñi te tamit lépp lu yëngu fépp fu nit jóge ñëw ñu daal di lay leel ñun de loolu lañuy def ndax nag léegi Ka'b ibn al-Ashraf yaa ci des ndax suñu diine moo gën a jóg te gën a jege dëgg euh, wala diine Seydina Muhammad ak saxaabaami radiyallahu anhu léegi fa qaala lahu Ka'b ibn ashraf déglu leen tontu Ka'b ibn ashraf ne yàlla antum ahda minhum sabila waaye Ka'b ibn ashraf déglu Abu Sufyan ba pare mu ne ko waay waay yéen waa Quraysh yéen a ngeen jub li yoon fopp Seydina Muhammad ak ñi mu àndal sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu yéen a leen gën jub yoon mooy seen diine Quraysh seen diine maam yi moo gën diineen qaala bi mu waxee lool nag fa anzala allahu ala rasuli sallallahu suñu boroom daldi wàcce ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam aaya boo xam ne mu ngi ci suuratul nisaa di aaya 51 ba aaya 52 mu ne ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim alam tara ila alladina uutuu nasiban min alkitaabi yuminuuna biljibti wattaaguut wa yaquuluuna lilladina kafaruu haa'ulaa'i ahdaa min alladina aamanuu sabiila ulaa'ika alladina la'anahum allah wa man yal'ani allahu falan tajida lahu nasiira suñu borom subhaanahu wa taala daal di wàcce ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ay aaya yoo xam ne di ko ci nettali li nga xamante ne nii moom la Kaab ibn al Ashraf daal di nettali daal di nettali